dóoru ko gëddu ko deful dara moom it lan la def mu ne ko qaala zalika ma kunna nabgh te loolu leen dal mooy fa fa jéej fa fa jën wa tene siiñ la bu ko borom bi joxoon tamit kene bu mel noon xewee xamal ne la nga doon sàkku yow sa maraam buluux nga ko waaw buluux nga sa maraam mooy joxe nga <laughs> la nga wut loolu signe la <laughs> moo tax mu ne qaala sayna Muusaa ne ko zaalika loolee maa kunnaa nabghi waaw loolu lañ doon sàkku kañ doon sàkku nag mooy signe ba ñuy wan foofu foofu laa koy fekk mooy fa géej gënaan fa fa fa may ñàkk jën wa <laughs> zalika ma kunna nabgh loolu da lañ doon ut gis nga mooy fàtte bu am njàngaleel ku borom bi def ci ginnaaw ñun nag xam na ko ku ko xamul ñett na xam ko ku ko xam xam na ko ko ñett xam-xam li tax borom bi dogalu dara ci azar déedéet <laughs> waaw <laughs> léeg-léeg nag mu falaat la bi day leer ba nit naan xoolal ma lii man kaar bi laa doon jël comme que damaa waroon génn frontière damaa dem ba ca yoon wa ndeke fàtte naa sama passeport may wën ma ma dellu mu ngi mer ndax xam na ne mooy buy dem di rate affaire mu rate ko kaar ba dem ñu jekk ñu ne kaar ba accidenté nañu te yoon yi faat nañ waa gi bu boobaa dina xam moom xam na ne mooy yàllaa dogalagul woon ndax wa ma kaana li wa ma kaanat li nafs wa ma kaana li nafsin wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillahi kitaaban muajjala ndax amul benn bakkan yellul te manul di faatu ludul ci ndigalu yàlla lool lu yàlla bindoon la defal ko ab dexel ku sa mos doxul nag lu loo gaa yi mën a waajal duñ la mënal dara waaw wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa ala shay'in qad katabahu Allahu alayk illa bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon te gisoon nañu hadiis boobu ci Riyaad bi bu Mawlaana Ibn Abbaas bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma doon jox dénkaane yu am solo ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah tajidhu tijahak ihfazillah ba ni mu jeex mu ne ko yëgal wokk na ci këne gis nga ku dut yàlla mbindeefu yàlla yëpp ñooy umma ko malaaka yi jinne yi gaynde yeeg sowaas yeeg lépp lu yàlla bind rek ñoom ñépp ñu ngir def la lor la mënuñu laa lor lu dut loo xam ne borom bi fekkoon na mu dogal ko bu yàgg ne lii dina la dal lam ci dogal mu laal la moo lay laal ca lor ya ñuy naal ngir yow contre yow lu mu ci dogalu ah qu'ils coalisent leur leur force du la laal rufi'at al aqlam waaw gis nga dogal ya xalima yi doon bind yëkkati nañ leen wa jax wa jaxpati soxuf te këyit yi ñu ko doon bind wow nañu dara dootatu soppeeku waaw kon nag nisiyaan kooku daa fekkoon kooku ci oto bi daa fekkoon jotam heure jotul woon ndax benn bakkan du génn àddina lul bi iznillah borom day joxe digal ne kii waxtoom jot na yaa malakal mawt demal nga jëli ruuxam demal nga jëli bakkanam bu loolu amul kenn manu ci dara kon fàtte fàtte ah nit ki mën na ci jëli ay mbir naa Muusa ne ko zalika ma kunna nabgh loolee nag moom lañ doon trou moom lañ doon sàkku nag waaw fartadda ala atharihima qasasa ci lañu faire demi-tour retourner waat reprendre sur leur pas <laughs> ngir dem toppi trace tànku fa ñu jóge fa àgg foofu fële jëlaat même itinéraire waaw oh. non ngir àggaat foofu fële di di di di wër kookee waaw di topp xasas léegi wañ fa ñëwee moo lu ñu fa gis fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma fa lañu fekk foofu la jën wane woon mes ne men tey duggaat ci ndox mi bañ retourner ba agsi foofu la fa la ñu fekk ñoom ñaar Seydina Muusa wa fataahu Seydina Yuusha ibn Nuun alayhim assalaatu wassalaam ab jaam min ibaadinaa bokk ci suñu jaam yi boo xam ne nag aataynaahu rahma ñoo ko jox yërmande min indinaa bu tukkee ci ñun wa allamnaahu ñu xamal ko min ladunnaa tukkee fi ñun borom bi ilma xam-xam boo xam ne mooy al ilmu laduni waaw waaw mooy nan la ko borom bi ràññeewe nee na jaam la kon pour borom bi yëkkati la foog nga nangoo nekk jaam waaw moo tax man tawadaa rafa'ahu Allah aw kama qaala alayhi salatu wassalam ku wàcc sa bopp borom bi yëkkati la waaw ku wàcc sa bopp ngir yàlla borom bi yëkkati la waaw mu bañ a nekk des fausses waaye ngir yàlla borom bi dalay yëkkati kon abden jaam nangoo nekk jaamu yàlla di yaakaar yàlla di wéetal yàlla di dellu ci yàlla dogg te duñu ko bokkaale kenn te lépp looy def yéene ko ko doo ci ci haddu wàllu sa bakkan wàllu bi nit ñi la xool wàllu nit ñi lay dégg ëllëg loolu sa yoon newu ci yow daal lan mooy sa busal rida rahman ndax idil muridu la yuridu abada ghayra rida rahman haythu qasada waaw ki ni ki nam dem ci borom bi di taaliba dëgg-dëgg ak kay nga xam ne mooy sëriñ bi lii sax ñooy seen seen objectif lenn kese lañ bëgg mooy rida rahman ngërëmu borom bi fees dell jër mëne haythu qasada fu mu mën a jublu nag kon nag jaam boo xamante ne ci suñu jaam yi borom bee ne ci suñu jaam yi la aataynaahu ñun borom bi ñoo ko jox rahma min indina waaw Allah waaw ñu xamal ko xam-xam boo xam ne man maa ko xamal ñun ñoo ko xamal ñun borom bi léegi ba ñu agsee kon kooku mat na lim doonam waaw ku borom bi ne maa ko jox yërmande xamal ko loo xamante ne min ladunna ilma Seydina <laughs> Muusa na alayhi salaam bi mu ñëwee qaala ne lahu Muusa Seydina Muusa bi mu ñëwee liñ doon wax bi ñuy ubbe neewul ne way man ma yónnantub yàlla yàlla yónni ma ci nit ñi ma leen di jindi nan laay demee di jàng loolu résoudre woon nañ ko moo tax lool wax naa lool lu xalaatu ku baax yàlla tere mu nekk loo xamante ne yonent yi nga xam ne ñi baax ci ñoom lañuy jaar ngir baax loolu bokkul seen horizon monde yooyu xamuñu ko <laughs> qaala Musa Seydina Musa ne waaja muy Seydina al Xadir alayhi salaam noonu la tuddoon te ñëw na ci xadiis boobu ñu la wax nekk saxiixayni bu mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma waaw Seydina Muusaa ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimmaa 'ullimta rushdaa ne ko ah ndax duma la ndax doo ma permettre ma topp la ma ànd ak yow tarbiyawu la ci pour lan ala ci kaw an tu'allimani nga xamal ma mimma ci li nga xamante ne ullim da xamees nañ la ko rus daal lépp di jëg njub bu ñuy delluwaat ci suñu borom ñun ñëpp lii de la Seydina Muusa wax Allah moo gën ki muy waxal waaye waaye waaye teewul mu ñëw ci moom ne ko est-ce que manuma laa topp ngir nga xamal ma ci li la yàlla xamal waaw moo tax sëriñ bi léeg-léeg dina am domaine boo xamante ne ni kenn ci taalibe yi mu gis taalibe bu ko gën a bu boobaa waru la am genu wàcc ba mu toogoon ne taalibe bi ñëwal leeral ñu masala mi ñu lépp ñun ñëpp ñu mujj nekk ay taalibe yow nga jàngal ñu masala boo comme na ko benn ci boroom xam-xam yi defe woon benn nuqta euh, naxawiya la dafa fàtte ban turati nan la tuddati rahimahullah mu am taalibeem boo xamante ni daf ko da da da am koo laaj sëriñ bi moom comme ñëpp sëriñ ñu baax yi xamul aventure wu comme que laaj la boo xam ne waa ji ñor na ko am ci taalibe koo xam ne am na lu ci xam sëriñ bi jox ko digal ne ko man nga koo leer mais bi gisee mu ci sëriñ bi dana ko kaay mu ñëw mu ne ko toogal fi waaw mu toog dana ko toogal fii mu toog sëriñ bi wàcc sëriñ mu wàcc taalibe bi leeral masala bi pour ñépp mu mujj bokk kenn ci biir taalibe yi ci du ci seen biir di déglu koo xam ne taalibeem la léegi la ne woon ci mbooloo mi te tout le temps ci mbooloo mi lay ne ñooñu ñooy ñu xam al-fadl waaw ñooñu ñooy dul kanam te ala qadri ahlil amri ta'ti al-'azaa'imu wa ta'ti ala qadri ahlil kiraam al-makaarimu la al-mutanabbi waxoon wax na dëgg waaw mooy borom dayo yi borom gëneel ñoom ñooy ko ci seen kaw la gëneel di wàcc ñu nangu ko te noonu ñu koy nangoo noonu leen borom bi di gën a lee yëkkati leen borom teraanga yeeg borom dayo yi waaw ñoom du ñu rëy gis nga bu xam-xam dëgg am xam-xam dëgg te iñaanu bu gisee ku ko gën a xam mais facilement la koy nangu non facilement non seet da koy nangu moom nekk fi di kii mais bu dee ku am xam nag iñaan ah kooku mën naa bañ wal iyaadu billah Seydina Muusaa ak ñi mu doon teewul mu nangu ñëw ne kii ndax du ma la topp mooy la kañu doon topp mujj nekk koy toppaat ci loo xam ne moo ko gërëm ne est bëggoo ma nekk sa taalibe topp la walla am ma topp la bo en tout cas xam-xam bi ci kaw bu ma la toppee nga xamal ma kii la yàlla xamal Allah foofu la ko yemale Allah nga ma wee attends waa aaya aaya yi nag ba lëkkaale la am ak suñu bunt bi bunt bi wax ziyaare ahlul xayri waa ngëneel di toogaaleek ñoom di àndanook ñoom di leen sopp di di sàkku di leen ziyaare ji di sàkku seen ñaan di te ziyaare bërëb yi nga xam ne ñooy bërëb yi borom bi def ngëneel <laughs> dañ naan la leer na Seydina Muusa alayhi salaam kañ la dem di dem di muy dem di seeti góor yàlla boo bëre nitu yàlla boo bëre borom bi junj ko ne ko am na lu ma ko xamal te xamaloo loolu du ziyaare ji borom bi yiw <laughs> <laughs> mu ngi def te nee lu mu ma jaral dinaa ko def taalibe bi yow dangaa war a xam ne xam-xam lu mu laaj di nga ko décrocher walaw kaana fi suraya même bu dee ne ca biddiw yu kawee la nekk di nga ko jël comme la yonent bi alayhi salaam waxoon ci xaqu Seydina Salman al-Farisi alayhi ridwaanullah ne am na ci jaamu yàlla yi comme ni ko Seydina Abu Hurayra daal di nettale ñoo xamante ni nii ñoom de gis nga bu gëm yàlla nekkoon ca biddiw yu kawe ñoom dinañu dem jëli ko waaw te bokk ci waa ñii muy waa force comme ñoom waa Salman yi waaw. Allah wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim loolu nag yow kii xam-xam loolu la war a jaral mooy bépp sacrifice bu mu laaj fekk sama bakkan sama borom mag may bàyyeeg moom ak wër gu yaram gu ma may gu ma man koo taxawee xam-xam bi dinaa ko uti ngir yàlla gis nga boo amee cette détermination dans ta quête du savoir et wallahi borom bi dina la may dara waaw ndax inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin dangaa am yéene bu rafet ngir yàlla borom bi du neenal jëfu ñi nga xam ne ñoo ñi rafetal seen effort jamais waaw te ku jëf lu ndaw lu mu ndaw ndaw fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ku def lu ndaw ndaw ndaw ci lu baax di ko gis na ko noonu safaan bi ku ko defit ko gis kon Seydina Muusa fii la fekk mu jóg dem di seeti nitu yàlla ngir dajeek moom loolu di ziyaarati ahlil xayr kay fa ñu nekk nag ak lu mu sori sori non man mii nga xam ne booy Dakar la sëriñ bi dégg naa fa mu dëkk Kolda nitu yàlla la mais Kolda boobu dafa sori quoi imagine bu ma jógee Dakar ba damay àgg Kolda war a jaar euh, Farafenni sa waay noonu lañ koy waxe <laughs> ca <laughs> <laughs> ak ku nekk ma jaar fa yoon yoon naqar yi non ci dégg naa Kolda sax wul jàpp ne Kolda Kolda la ca biir wala ca waaye fu sori la dëkk non nit dala koo war a jaral nag dañ koy jànge ci aaya ci ci aaya yi te boo demee ziyaare leen bi ànd ak ñoom moo tax Seydina Muusaa ne ko hal attabi'uka ndax duma ànd ak yow te noonu lañ aaya yi loolu la continuer sëy al imam an-Nawawi da koo dagg fi ko sox fi ko soxal ci bëgg eh, eh, istishhaad ci ngir ñi mu tudde bunt bi garab gii ñu gis ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa an wa ardahum wa an nabihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin waaw waaye boo demee yi bokk na ci lañ ciy jànge mooy nga wàcc sa bopp loo man di am loo man di xam boo ñëwee ci sëriñ bi la war a defar bi nga war a ñëw di jàng si bu ko wan ne man xam naa fekk bu dee ne moom moo la laaj ne la est ce que domaine sàngam jàngoon nga ko bu boobaa jarul ngay ngay wax lu amul ak ne ko waa am na lu ma ci kii woon nag waaw franc mais bu la ko kenn laajut bu la ko laajut buy ñëw di ko wan man am naa lu ma xam balaa wax nga koy àggaleel ay phrase am ak lu ma wax nga koy wan ne am na lu ma ci xam ak ah yër naa nangam ak xamoon naa nangam ak ah loolu xam naa ko déedéet da ngay wàcc sa bopp Seydina Muusaa yonent bi yàlla la bu yàlla yónni ci waa banu Israël mu xamal leen lu bari waaye teewul bi mu xamee ki bi mu ñëwee neew ko nag moo tax di mu ñëwee dafa fekk dafa fekk góor gi daa tëdd sangu ni mu agsi mu nuyoo mu ne ko yow la kan mu ne ko man la Muusa mu ne ko Muusa bani Israil mu ne ko waaw <laughs> mu ne kon waaw <laughs> mooy moom xamoon na kuy kooku digg ndax loolu mënu ko réere nitu yàlla bu mel noonu du nekk jamono ak yonentu yàlla ne te xamu Seydina Xadir boroom xam-xam yu bari dañ naan yonent la alayhi salaam waaye li gën a dëgër du yonent waaw dali nag li borom bi wax la abdan min ibadina jaam la ci suñu jaam yi mais du yonent ñu bari ñu ñu ñu naan moom yonent la ñenn ñi dañ naan la woo parce que naka la yonent bi yàlla quand même di dem di jàngi ci koo xam ne du yonent moo ko féetee dañ naan la loolu kay simple <laughs> loolu bu wéy borom bi loolu la ñuy wan ne nit foo man di tollu jombul borom bi xamal diw nit koo xamante ne mboolu loolu lay jàngale fii waaw waaw kon nag mu ngi noonee kon nag mu ngi noonee loolu dañ ko fiy jànge wàcce sa bopp boo demee ci borom yiw borom xam-xam ba di sàkku xam-xam. wàcceel sa bopp bu la naree tàmbalil téere yi nga tàmbali woon ndax bu la gisee surtout rawatina koo xam ne nitu yàlla train la yow dina xam sa niveau borom bi dina ko wan lu bari ci yow léegi-léegi nag mu lay ixtibaar di la di la seet nga jàngoon téere boo xam ne ba ngay tàmbali nga ko jàngoon mu ne la nañ ko dalaat nañ ko jëlaat comme la daloon al Cheikh Al Hadj al Fuuti Taal radiyallahu anhu ak ba <laughs> Cheikh Mouhamad Khalid radiyallahu anhu neewul eh, non man nag yii nii yëpp xoola da xam ne sëriñ bi man man je suis calé avant may accident ah non man du ma fi nekk di tardel sama bopp ci yenn yi ah. non dafa ñëw mel ni yow mel ni ko xamul ndax loolu mooy li ma am da ngay ñëw ñu ci loo xamante ne nii moo lay branché dëgg ci sa borom boo ñëwee di ko jaay maanaam loo fi am boo fi am dara waaw kon wàcc ci kanama waaw waaye wax nañ la sànq que ni voyage yi dañ ciy jàng voyage yi uti xam-xam lu mu ko jar lu mu jar moo tax mu ne laa abrahu hatta amdiya hatta ajma hatta ablugha majma al-bahrayn aw amdiya waaye bokk na liñ jànge mooy borom xam-xam bi loo am xam-xam weesu foo xam ne yow man ngaa dollee ko xam-xam te yonent bi saa saa mi nga xam ne mooy cosaanu xam-xam suñu borom nee na ko wa qul rabbi zidni ilma waxal te nañ ko fi taayee mooy mbir mi nga xam ne moom la ko borom bi wax ne ko sàkk mu ma dolli la ko kon loo am am xam-xam soxla nga ko la dolli di gis nañ fi keroog. biñ ko nee yonent bi saa saa muy ay ay ayul ayul biqaa wala ayul ard ahabbu ila allah wa mu ne xaw ma de <laughs> ah loolu de xaw ma ko nañu ko laaj si na ma laaj Seydina Jibril waaye <laughs> Seydina Jibril alayhi salaam ñëw yonent bi saa laaj ko mu ne ah man it de xaw ko <laughs> xaaral ma laaj suñu borom. ñu ne borom bi ahabbul ardi ila allah al masajid wala masajiduha wa abghadul lahi abghadul ardi al aswaq aw aswaquha suuf yi yàlla gën a sopp ci kaw suuf mooy jàkka yi bi mu gën a bañ nag ci suuf yi mooy jàkka yi mooy kii yi mooy mooy marché yi waaw afwan <laughs> mooy marché yi kon loo xam lu ne moo tax yeneen lay saa saa du deñ di borom bi di ko génneel di ko suuf ci ay xam-xam yoo xam ne cerce bi jiitoon xamu ko moo ko wax ne ñaan na ko te loolu borom yonent ba saa saa ñaan na ko boromam lu muy def la seconde bu ne cerce bu ne waaw ndax borom bi lu tax parce que amoon amul terminus du jeex moom du jeex xam-xam yi nga xam ne ñoo aju ci borom bi du jeex infini moo tax kenn mënu koo jeexal kenn mënu koo jeexal hatta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du lu muy jeexal waaw waaw allahu akbar kon nag foo man di toll xamal ne man ngaa sàkku ji yokku xam-xam mooy domaine bi nga gën man sax moo gën a tax may waxal loolu nag bu dee lo booy bi nga gën a man yeneen yi moom dañ koo jëlale fii mu ne yow professeur de mathématique la addina bi yëpp nee yaw yow yaay le mathé en excellence yaay yaay le premier des mathématiciens du monde wallahi sa jàng wee sa jàng weesu góor de yaa ngi ci njàng ba léegi te nag bés bu nekk boo xamee dëgg di nga gis découvrir yoo xamante ne fekk yaa ngi ci mbir mi yoo xam ne yow sa monde bi jiitu woon wala démb xamoo ko woon lu bees lu feeñ loo xam ne xamoo ko woon te léeg-léeg benn éducat bële. mooy def ay ay recherche am loo xam ne yow ci sa bopp sax xamoo ko woon nga nekk directeur de thèse am gis ko bu dee nag yow wala sa labo la nekk da ngaa rëy te tamit bëgg accaparer lépp lu baax nga def ko sa bopp nga bind mbir mi la mu def la mu trouver def ci sa tur comme ni nga xam ne ñu bari ñu am ay prix noonu lañ def ah yenn femmes trouver temps yooyu femmes yi temps yooyu moom. <laughs> ca gannaaw la booy lañ leen di teg ñoom ñoom ñu jël ko def ci seen tur ñu leen di prix Nobel ak prix Nangam alors que dëgg dëgg du ñoom ñoo ko trouvé waaye seen équipe ko trouvé waaw loolu nag du dara ay l'islam ku nekk da koy delloo la nga xam ne ci moom la jóge ndax al ilmu rahimun bayna ahli xam-xam cordon ombilical la diggante ñi ko am bu ko da mel ni ñoo bokk benn biir bu ñu juddoo dañuy yërëmante waaw waaw lo waaw te nag wax da koy delloo ca ko ko wax waaw kon nag loolu la <laughs> yéeme na waaw yéeme na yéeme na kon xam naa nañ yem noonu waaw ñu door tee teg kon gis nga lëkkaale bi ziyaare ji waa yiw Seydina Muusa dafa dem ziyaare ji leen Seydina al-Xadir Xadir dem toogaale ak moom di ànd ak moom ne ko est-ce ànd ak moom ñu ànd saar bi leeral na ko suuratul Kahfi aaye ca tegu waaw waaw ba pare di ko ñaan di sàkku ci moom est du ko ànd ak moom permettez-moi oh monsieur le professeur loolu mooy ay teggin waaw Pouviez-vous m'expliquer? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ah, lu mel noonu s'il vous plaît. waaw léegi kon ñu jàll aaya bi mu ci teg beneen la mu ne wa qaala ta'ala mu ne boroom bi nga xamante ne ni moo kawe téegut ba léegi nee na wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriduuna wajhahu ba léegi suuratul kahf fi ñu jóge aaya soixante la woon ak soixante six waaye aaya bii aaya vingt-huit ci suuratul kahf ba léegi wallahi mooy la caverne caverne des trésors mooy suuratul kahf wallahi xultu ma boobu duggee la ko borom bi dëxëj wallahi alladhi illa allah defar na àddina ak lu raw àddina law alimna bu doon ne xam nañ bu doon nangu nañoo wàcce suñu bopp wommatu ci ndigalu yàlla yi ak tereem yi wallahi dinañu mosal ci trésor boobu ci caverne boobu li mu ci dëxëj tab lu mu la ci mosal mën na laa defar àddina ak al aaxir kon nag yàlla na ci borom bi mosal saas yu fees tëj la ca mbana ñu dóor ñu lekk bay jiiñ ji di naan bay jiiñ ji di buuj nag ci wàllu xam-xam fu ne ni demoor naa waaw mu ne yonentu ay saa saam ci aay bi wasbir nafsak aay bi nag gisoon nañu ko gis nañ ko fi gisati ko fi nga ne ah ne la moo yow bay nag yow yow yow moom père de la le fil yomb lool gis nga buntu 32 garab numéro 32 wala chapitre numéro 32 gisoon nañ fadle baabu fadle ba'sati al wal fuqara buntu boobu kese tabu boobu kese lañ ko gisoon ah gisoon nañ fa lii ma lay wax aaya yi wasbir nafsak waaw imaam moom la njëkk andi ne qaala allahu taala fadlu baabu fadli da'fati al-muslimiin wal-fuqaraa wal-haamiliin qaala Allahu ta'aalaa wasbir nafsaka ma'a allaziina yad'uuna rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriiduuna wajhahu wa laa ta'du 'aynaaka 'anhum moom la fa njëkkoon indi moo tax te buntu bi ci tegoon 33 baabu mulaatafati al-yatiimi wal-banaat wa saa'iri ad-du'afaa wal-masaakiin wal-munkasiriin والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم moom it indi woon na ko foofee ñaareelu aaya bi mu ne waat wa qaala ta'aala wasbir nafsaka ma'a allaziina yad'uuna rabbahum bil ghadaati ba ni mu jeex kon moo tax kon nag duñ ci taxaw dañ koy wax nii rek yaa bay comme ni nga xam ne noonu nga xam ne noonu la ñuy def lépp lu ñu gis lu ne buñ ci ñëwaatee dañ koy firi rek daal di jàll kon mu ne wasbir yow yonent bi alayhi salaam tëjal te muñal jëlal sa bopp di ko tëj di muñ di mën a nekk ak di ànd ak alladina ñi nga xam ne na dañuy tudd dong di wéetal dong tey tudd dong rabbahum seen borom di ko wéetal bil ghadati ci suba yi wal ashi yi ak ngoon yi te dara taxul ñuy ñuy def loolee lu dul yuriduna wajha li ñu namm te bëgg ko te mu tax leen a jóg mooy nekk nekk borom bi am gërëmu seen borom tabaraka wa taala kon nag fii aay yii la al imam indi muy wàllu wu njëkk ci garab gii ne muy alquran bii li insha allahu taala mu daal di ciy indi nag beneen wàll wi di wàllu xadiis xadiis yii nag mu fi indi al imam mu ngi commencé xadiis numéro trois cent soixante ba trois cent soixante-quatorze muy ñaata quatorze xadiis quatorze xadiis la fi indi insha allahu taala tàmbalee ñetti téeméer ak juróom benn fukk jeexu ko ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett waaw insha allahu taala bii ni ñëw yaa xadiis yooyu yële tàmbalee ko xadiisu seydina